takkutu bu da nga bind lil mar ati ñel jigéen ja annashi zati jay aji foñ mel na jay aji fay jay aji ñàkk dégg ndigal wal xabdi ak jàmb al aabiqi bay aji daw haadihi al asmaa yi lay tur wa tajxaluhaa ta nga leen di def taxtal firaasi ci ron lal ba fa innahu naka lay mbir moo di yazoolu dana dañ an xuma walis ñoom ñaar daalika loolee waxee ñoom tur yooyu nag xaati yi mooy yile ne lii beneen sew-sew la sa soxna su fekkee dafa dégg di lool sa ndigal wala nga amee ab jaam buy daw ci jamono yi jaam amee da ngay bind li mu tuddi ay tur def ko ca ronlal ga bu dee soxna sa ñàkkoon a dégg sa ndigal la nga daal di gis mu taxaw temm ci di dégg sa ndigal ngeen daal di amuk déggoo bu dee jamonoy jaam amee sab jaam daw rek nga def loolu it nga daal di gis mu daal toog du dawati da ko tudde ay tur nag waaye nekkul ay baat yu mën a tudd kiy dégg di ko mën a xam faaw da koy xool rek ci téere bi bindi araf yi niñ ko bindi rek waaye nag mbind mi fës na ku yor téere bi su ko bëggee bind dana ko mën a bind wa jurriba nattoof na li kulli dalatin ñeel lépp lu réer allahumma yow buur bi yaa jaami xan naa si yow mi aji dajale nit ña li yow min fa ab bis laa rey ba bopp déet benn sikki sàkk fii mu nekk ci moom urdut yàlla na nga delloo xale ci man daalati sama loole réer innaka naka yow xadirun aji àttan nga xalaa kulli shay'in ci mépp mbir yaa bu na yi yow sama ndoom innaha naka moom in takku ndem daa nekk mitqaala xabbatin di kem aw fepp min xardalin ci bàkket fa takkun te muy nekk fii saxaratin ci aw doj aw fi samawaati wala ci asamaan ya aw fil ardi wala ci suuf sa yati kon dikke bi haa ca moom allahu yàlla inna allah naka yàlla latifun aji ñewante la aji sew la xabirun te aji dañ kumpa la wala xawla wala quwata illa billahil aliyil azim mu ne seet nañ ne lii daal soo amee lu réer moo xam jamono yi jaam amee sab jaam daw la wala nga amee daaba ni ki fas wala mbaam wala yooyu dara réer ca da ngay wax ñaan ji rek boo ko waxee rek seet nañ ne faaw yàlla delloo sin la la nga réerle woon loolu nag moo tàmbalee ci laa ilaha illa allahu faaxati samawaatu wal ardu ñëw nag ba ci inna allaha latifun xabirun wala xawla wala quwata illa billahi alil azim moo mel ne ne benn yoon rek lañ koy wax wax yu da nga koy baamu da nga koy wax rek bàyyi su ma taaxiru topp da nga fas ak taw bu malaan ma fa innahu naka lay mbir moo di laa yafuutu du raw min hu ca moom shay'un dara bi isnillah ci nameelu yàlla taala kawe na mu ne ba tey lii beneen njariñ la soo amee loo réerale bu dee jamono yooyu mën naa doon ab jaam bu daw bu dee léegi si nag moom mën naa doon daaba mbaa leneen defal lii da ngay jël sa malaan wala sa mbubb mi ngay sol seet fa nga xam ne mooy cat la nga jàng fatiha ak qul wallahu ahad ak fàllax ak naasi ak xul yaay kaafiroon lu ci nekk ñetti yoon jàng nag wa samaay wa taarixi benn yoon jàng wa duha wa leyli ida saja yetti yoon dellu jàngaat nag wa samaay wa taariqi daal di koy tifli ca catul malaan ma daal di koy fas nag boole ca loolu nee na boo ko defee daal loolee ñu sàccoon dara dara du ca raw aw labanin mbaa ci am soow wa sharibahoo te naan soow ma alxabdu jaam ba fa innahu naka moom laa yaxrubu du dawati bi idnillahi taala jamono yooyu jaam dafa amoon mu ne nag ku am ab jaam te muy daw rekk moo xam góor la moo xam jigéen la ba ca fa saar wa yam muy wa huwal azizul hakim loolu de nee na soo ko jàngee tifli ko ci morso bi yàpp ba mbaa nga tifli ko ci am soow jox jaam ba daa daw bu dee morso bi yàpp baax mu lekk ko bu dee soow maa mu naan ko moo xam jaam ba góor la moo xam jigéen la maxat talaa siimi waxsil te nga raxase ara sa bopp bi ci moom waxee ñoom nag haasihi moo yile dafa wax ne lii dañ koy faje bopp buy metti da ngay njëkk a bind saaru li ilaa fi qurayshin jël nag junj yi nga xam ne moo nekk fii xaw a nuru ay araf moom it da ngay tiim téere bi rek gis ko rëdd ko nañ ko rëdde waaye dafa nekkut ay baat yu ñuy jàng di ko firi mbaa dara waaye daal boo bindee li ilaafi xuraysin da nga ciy teg nag junj yi nga xam ne moom lañ bind fii daal di koy jàmb nag raxase ko bopp bi ba tey mel na ni mën ngaa jël kër yi itam قيوم دائم ديوم طاهر أشقر حمبيوش تمليح تمليخ وقلبهم قطمير وكهفهم الوار وجبلهم قمقم قم قربوش توكل بارتفاع الاستمراض mu ne ba tey boo amee ak jur ni ki xar mbaa bëy mbaa nag mbaay gëléem nga gis ne jur gi daal tawat da caa tàmbalee dal ñu wopp rek di dee kon na ngay jël lii bind ko ci yetti kayit da ngay wut yetti kayit wu ne nga bind ci lii nga xam ne moo tàmbalee ci xayyun qayyoomun ba ci bi xaqi haadihi l asmaa ndegam kon yetti kayit la wu ci ne bind nga ca loola ngay fab benn ba jàmb ko ci ndox maanaam raxas ko ci ndox bàyyi nag ba jur gi for yi ba ñëw bu ñu foree ba jof si ñoom ñëpp nga wis leen ca ndox moomee kon wenn kayit wa dem na bu ci ëllëg saa nag boo xëyee suba bala ñoo xëy di fori nga jëlaat weneen kayit jàmb ko ba mu def saafara ñoom ñëpp jur gépp nga wis leen ca saafara soosee muy ñaari fan ba ko ñetteel nag wenn kayit moo desoon nga jàmb ko waaye bi yoon kuuy la nga xam ne mooy góoral yu jigéen ñi rek kuuyal jur gi rek moom rek ngay wis kayitu ñetteel wi xonaa nekk na fii xikamun ay xikam day bëgg a indi ay baat ay wax yu wax yoo xam ne daal benn bu ci ne day ëmb njariñ lu rëy rëy lu mat a xam te jàpp ko alxilmu xam-xam la xoo ñeel na ko xamiisun mbubb wa sirwaalun ak tubay wa imaamatun ak kaala fa xamiisuhu mbubbam alxayaawu mooy kersa wa sirwaaluhu wala tartafian te bul jéem a yëkkatiku tawarran na nga sàmm di sori lépp lu lënt wala tattasian te bul nangoo yaatal sa bopp ci lu lënt wax bi ci jëkk te am njariñ loolu mooy xam-xam ci boppam dañ ne dafa ami mbubb ami tubéy amee kaala ñu war a fexe ba xam-xam ba ñu bañ koo xañ mbubb moomee ak tubay joojee ak kaala googee mbubbum xam-xam mooy kersa tubayam mooy noppi ci jëpp wax ju amul tuyaaba kaalaam nag mooy nangoo woyaflu nangoo wàcce boppam ñoo bëgg wax ne ku yàlla dénk xam-xam na nga fexe ba amee ti kersa na nga ba ci jëkk mooy na nga rus yàlla sa boroom rus doomi aadama yi ci lépp loo xam ne lu mat rus la ñaareel ba téye soo làmmiñ ci lépp lu amul tuyaaba ñetteel ba nag nangoo woyaflu nangoo wàcce sa bopp mu ne ba tey nee nañu xam-xam daal li muy bari bari génnut juróom-benni baat yi juróom-benni baat yi nag ñaar yu jëkk mooy saxal ci topp sunna te bul jege bidaa ñaari baata nga ko la ca tegu mooy del wàcce sa bopp te bul jéem a yëkkati mukk sa bopp muy ñeent foo toll na ngay sàmm mooy di moytu lépp lu lënt dañoo jëlale lu araam te bul yaatal sa bakkan nag may ko muy dugg ci lu lënt juróom benn baat yooyu nee nañ ëmb na lépp xam-xam yépp noonu la war a mel fu ci ne am taa waaye nag ñu la ñëwee ci téere bi dañoo bind rek awaluha ak jëkk seen mooy ànna sumta naka noppi xibaadatun ak jaamu la min xayri xanaa in ci lul coono attaani ñaareel bi zinatun waajtaay la min xayri xoll yin ci lu ay takkaay attaalisu ñetteel bi xaybatun ak wagu la ak wegeel la mooy nooflaayu malaaka yu tedd ya alkaatibiina ñi di way bind jëfi jaam ñi assaabihu juróom ñaareel bi sitrul xuyoo bi mooy suturaal sikk ya wa fii nekk na ci noppi daal xayru dunya yiwu àdduna wal axirati ak alaxira mu ne nee nañu noppi day am na juróom yaari njariñ yu ràññi ko ràññi ko ba jëkk mooy boo téyee soo làmmiñ rek mel ne ne yaa ngi jaamu yàlla te sonnoo ndax yëngaloo benn cër ñaareel bi boo téyee soo làmmiñ day mel ne waañ nga ba jekk donte jekkoo ndax noppi gi ci boppam rek taar la waajtaay la doonte sax yorewoo dara lu ñuy waaje bañ naa kee dafa wàcc ñetteel bi noppi day day tax ñu wekk la doonte doo buur amewoo dara lu tax ñu war laa wegit boo noppee rek ñu wekk la ñeenteel bi noppi day aar noppi day aare nga xam ne boo noppee mel na ne jël nga tata joo xam ne kenn mënu koo bët wërali ko sa bopp dara mënta jàll si loro la juróomeel bi noppi day tax boo wax looy rëccoo ka balu nit ñi naa leen jéggal ma de baal ma de sama làmmiñ moo ma rëcc rek xam naa li ma wax waruma ko woon wax boo téye sama làmmiñ lu mel noonu du la dal juróom benneel ba mooy boo noppee yaa ngi nafal malaaka yi ànd yow di bind say wax ak say jëf boo nee patt rek doo leen sonal yaa ngi leen di nofal juróom ñaareel bi nag noppi ci boppam day sutura li wax naa ku wax feeñ waaye ku ne patt rek moom waxoo dara dara donte amoon nga ay sikk te sax nit du faral di ñàkk ay sikk sikk yooyu day làqu ba yàlla suturaal ko kenn du ko gis kenn du ko xam ci gàttal daal nee na noppi moom wa mu xaalatatu nisaa yi ak jaxasoonteeg jigéen ña mu ne am na yenti màndarga yoo xam ne ci la ñuy xàmmee ku naafiq ba ci jëkk mooy day bañ boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam ñaareel ba du nangoo toogaaleeg boroom xam-xam yooyee fu mu leen seen da leen di teggi du nangu ñu bokk benn jataay ñetteel ba du nangoo jullee ci jàkka ja bu fekkee du bàyyi julli itam jàkka ja moom du ca dem ñeenteel ba nag mooy di jaxasoonteeg jigéen ñi ab naafiq day bari la jaxasoonteeg jigéen ñi qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam di lekk ci leen ndab ndax mu ne kuy bàyyi julli te di ko tey boo bokkee moom ndab itam day mel ne tooke mooy bàyyi ko ci diggante ay weexam maanaam wey nekk ci ay baaraamam tooke moo cay bàyyi ko daj mboolem ndab la ngeen tiim di ca lekk nga xam ne ku lekk ci ñam woowee rek xolam daal di lakk ba ñuul te xol bu lakkee day wow maanaam du am yërmande buñ ko waaree du waaru du bëggati lu baax te xol bu mel noonu bu ko yàlla dabaatal ci yërmandeem sawara lay jëm ndax su borom nee na kuy bàyyi julli te di ko tey bu jëmee ci aw ñam bëgg caa lekk ñam wa day lox daldi ne saa boroom barke bi nga defoon ci man dindi ko ndax kee di bañ a julli du fekk ci man barke bu ma lekkee itam du ci am barke waruwee net leef na an hujale ci yonante bi alayhi salaam man tabassama ku muuñ fi wàcc yi taari ci salaati ci kanamuk aji bàyyi julli fakk annama hadama daanaka daa mel ni ku màbbu arkaanul kaabati ponki kaaba ga wa man nakaxa ku takk binta taariki salaati doom bu jigéen yi aji bàyyi julli xataxa kon dagg na maa la nga xam ne bay na foo nekk na digganteem wa bay na laahi ak diggante yàlla mu ne yonante bi nee na woon ku gis kuy bañ a julli te di ko tey waru ko won kanam gu leer di muuñ bu ko defee day mel ne ku waaxoon ba ca kaab ak yàlla ga nga toj ko màbb ko mu daanu ba tey mu ne ku fekk kuy bàyyi julli te di ko tey mu takk doomam def ko soxna kon na xam ne digganteem ak yàlla dara doxatu fa wàcc na yàlla yàlla wàcc ko dem na wan gannaaw yàlla yàlla it wan ko gannaaw wa min ahsani baadil wasaaya bokk na ci gën jaara feti leen ni ndénkaane ya wasab àndaaleel ak alxaq yàlla subhanahu ak joxe ak laabire wal waaw bi ak waare maxal imsaaki ànd ak jàpp maanaam ànd ak bàyyi an muwaajahatihim walis jàkkaarloog ñoom bi maa ci dara loo xam ne yàkk raxoona danañu ko sib wala taxatab te bul jëw kenn wala tanimma te bul rambaaj wala tashtim te bul ŋàññ kenn wala taxub te bul xuus fi maa ci loo xam ne laa ya ni ko du la jëriñ daa toll ci di wax baat yu am njariñ yi yomba jàpp di ko jariñoo mu ne nee nañu ndénkaane yi ngay bëgg a dégg day bokk na ci ndénkaane yi gën a rafet te mat a jàpp la ci jëkk mooy ndegam yàlla mën laa tàggoog moom àndal ak moom ci sellal na nga koy jaamoo xam ni moo la bind moo la moom nga fexe ba doon jaamam buy sellal lépp lu mu bëgg rek nga nekk ca te jëmam rek tax boole ca it lépp lu mu àtte soxol sedd ca lu mu dogal rek loola neex la boole ca nag foo toll di sàmm teggiin sa digganteeg moom te loolu mooy foo toll bàyyi ko xel ba say cër doo ci bàyyi benn rëcc di def lu mu bëggut moom yàlla bu dee soo làmmiñ te cër yi moo ci gën a doy waar fexeel ba foo toll di tudd yàlla ci soo làmmiñ ak di tudd say mbokki jullit di wax ci ñoom lu baax di leen ñaanal koo ci gis laabire ko wax ko la koy tax a jariñu moytuloo ko la koy tax a loru di leen waar ci wàllu yàlla fexe nag ba lu yàgg-yàgg soo làmmiñ doo ci wax kenn lu ko naqari lu yàgg-yàgg bul jëw kenn bu rambaaj mukk mukk bu ŋàññ kenn bul di wax sax ci saw làmmiñ loo xam ne saw yoon nekku ca amalu la benn njëriñ xii la waxees na ne xalaqa bind na allahu yàlla al lisaana làmmiñ tarjumaanal qalbi muy laptop xol maanaam muy interpréter xol wa miftaaxal xayri tey caabi yiw day jàll ba tey ci tegg ni nga war a sàmm ci saw làmmiñ mu ne nee nañ yàlla dafa sàkk làmmiñ def ko muy interpréter xol maanaam la nekk ci xol bi làmmiñ yi moo koy wax ba ñu xam ni kooku lii la fas kooku lii moo nekk ci xolam yàlla it moo def làmmiñ muy caabi yiw di caabi ay mooy làmmiñ mën nga cee wax lu la jariñ waaye mën nga caa wax lu la lor faw mu ne nee nañ soo bëggee sa xol defaru say boo wute ko ci sàmm saw làmmiñ boo téye saw làmmiñ rek sa xol daal di defaru fexeel kon bay taxoo noppi rek ndax bu fekkee xamoo noppi ba nga noppi doon sa sutura kenn du la xamal dara su fekkee ngay ku xellu ku xama xamit noppi ga di sa taar bu ñëpp ràññee